almaqdisiyu rahimahu llahu taala fi kitaabihi umdatul ahkaam min kalaami xayril anaam alayhi salaatu wa salaam fi kitaabi salaah fi baabi sifati salaati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam an al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhumaa annahu qaala ramaqtu as-salaata ma'a Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fawajadtu qiyaamahu farak'atahu fa'tidaalahu ba'da rukuu'ihi fasajadatahu fajalsatahu bayna as-sajdatayn fasajadatahu fa jalsatahu ma bayna altaslimi walinsirafi qariban min alsawa wa fi riwayati albuxaari rahimahu llah ma xala alqiyaama walqucuuda qariban min alsawa kon alimam abdulgani ibnu abdilwahid rahimahu llah muy wax kon ci hadis bii nga xam ne mooy numéro quatre-vingt-douze di ah, juróom ñeen fukk ak li nga xamante ne nii mooy ñaar mu ne anil bara mu ngi jële ci al imam di seydina al bara ibn azib di doomi ku ñuy waa azib radiyallahu anhuma yal na suñu boroom kontaan ci ñoom te gërëm loo leen annahu qaala neena rabaqtu daal dinaay xool observé bàyyi xool bu baax as-salaata julli maa muhammadin ak saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam xool bu baax daal di bàyyi xel di seetlu li nga xam ne mooy julli bi nga xamante ne yonent bi ak bi ma doon jullee yonent bi alayhi salaam di seetlu dëgg-dëgg ana naka la ko doon defee. mu ne fa wajatuma fekk qiyaamahu ak taxawaayam mooy bu taxawee di julli farakaatahu ak li nga xam ne mooy rakaam fatidaalahu ak dalam gi muy dal ci julleen ba'da ruku'in ginnaaw bu ruku'in ba pare bu ruku'in na muy dale ca ruku' ba ma seetlu loolu lépp fa sajdatahu naka noonu laa seetloo la nga xam ne mooy ay sujoodam de fa jalsatahu bayna sajdatayn ak toog gi nga xam ne moom lay toog diggante ñaari sujood yi fa sajdata du paree ci toog boobu beneen sujoodam bi muy sujood fa jalsatahu ma bayna taslim ak toog bi nga xam ne moom lay toog diggante bu naan assalaamu alaykum wal insiraaf ak si muy jóge pare ci julli ji jóg jóg complètement qariban yii yépp ma gis ne dafa jegoo mina sawaa ci yem mooy dafay léppay dalandoo daanaka action mooy acte yi yépp jëfu julli yi yépp bu ci nekk daanaka moo tolloog beneen bi voilà mooy qariban mooy jege na mina yi daal di yem tellement mooy lim doon dale jëpp ci julli ji mu ne wa fi riwayatil Bukhari mu ne nag ñëw na nag ci version ci hadis bii nii bi nga xam ne ni nga xamante ne nii noonee la ko al imam al Bukhari rahmatullahi alayhi daal di solowee moom foofu moo fa am mu ne xalal qiyaam al imam al Bara radiyallahu anhu dane ba mu des al qiyaama taxawaayam wal ko ak li nga xam ne mooy ak jékkeem ak toogam qariban jege na min as-sawaa'i ci yem ci yem moo kon nag al imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala muy wax ci hadith bi nga xam ne moo ci tegu di numéro quatre-vingt-treize muy juróom ñeent fukk ak ñett mu ne an Saabitin al-Bunaani rahimahullahu ta'ala an Anas ibn Maalik radiyallahu anhu annahu qaala inni laa aalu an usalliya bikum kamaa ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli binaa qaala saabitun rahimahullah fakaana anasun yasna'u shay'an laa araakum tasna'uunahu kaana idaa rafa'a ra'sahu mina arrukuu'i intasaba qaa'iman hattaa yaquula alqaa'il qad nasiya wa idaa rafa'a ra'sahu mina as-sajdati makasa hattaa yaquula al-qaa'il qad nasiya kon al-imaam Abdul Ghani ibn Abdil Waahid al-Maqdisi rahimahullah muy waxoon ci hadiis bi mu ne an Saabit al-Bunaani mu ngi jële ci Seydina Saabit ta ko joowoon ta ñoo ñële al-Bunaani taalibe la woon ci Seydina Anas rahimahullah wa radiya anhu an anasin mu jële ci sangam nekkoon sëriñam di sayyidina anas ibn malik di doomi malik radiyallahu anhu annahu qaal neena inni man anas de laa alu radiyallahu anhu laa alu lu ma gàttañ lu an usalliya ma leen di jullil bikum jiite leen jullil leen ngir ngeen gis wan ngeen tam bu may leen di jullil man nekk di leen jiite lu man du ma lu di leen jullil kamaakeem ni nga xamante ne nii ra'aytu laa gise man rasulallah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yusalli bina di ñu julleel comme ni nga xam ne bu ñu jiitee woon ni muy jullee man noonu duma gàttañ lu ci jullee comme julli ju mel noonu la julleel ko qaala Saabit Seydina Saabit nag rahimahullah daal di wax ne fa kaana anas mu ne nag sama sëriñ ba di seydina anas de rahimahullahu wa radiya anhu moom de nekkoon na yasna'u doon def shay'an mbir moo xam ne laa araakum tasna'una gis naa ne yéen jamono ji yéen ñii nii yéen en tout cas may waxal yéen du ngeen defe noonu du ngeen def loo xam ne moom doon na ko def ne léegi nag mel ni dañ ko mel ni muy leeral ak jëf jooju noonu mu ne kaana nekkoon na moom seydina anas radiyallahu anhu idha rafa'a ra'sahu min ar bu ma soon yëkkati li nga xam ne mooy boppam ci rukkoo bu rukkoo am ba yëkkati boppam hein intasaba qaa'ima day taxaw ci waral daal di taxaw voilà day mel ni duñ taxaw sam taxaw voilà taxaw teg hatta yaqula ba ni aji wax ji di waxe alqaa'ilu aji wax ji daal mara wax ne qad nasiina ne eh, kii daa mel ni dafa fàtte ah muy day taxaw yàgg ci taxawaay bi léegi nag loolu ki nga xam ne añu wax ji ne mais kii daa fàtte ah mu ne wa ida rafa sa naka noonu bu ma soon a yëkkati boppam mina sajdati ci sujóot bi bu sujóotoon ba yëkkati boppam siggi makasa day sax wala taxaw fa taxaw toog toog toog bu yàgg hatta yaqul al qaa'il bañu aji wax ji sax mën a waxe ne waaw xam na fii ne kii fàtte na kon mooy ci dal gi rek mu am lëkkaale ak hadith bi ñu génn sànq bu yonente bi alayhi salatu wasalaam wal imam al al imam abdul ghani ibnu abdul wahid al maqdisi rahimahullahu taala mooy muy hadith numéro quatre-vingt-quatorze di juróom ñeent fukk beek ñeent mu ne an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala maa sallaytu waraa'a imaamin qattu axaffa salaatan walaa atamma salaatan mina nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam kon al-imaam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah mu ne an Anas mu ngi jële ba léegi ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qaal neena maa sallaytu man de masumaa julli waraa imaam ginnaaw ab imaam boo xamante ne nii qattu mukk axaffa salaatan koo xam ne moo gën a ah, ah, daldi woyof le julli wala atamma salaa du caagante ne wala war a gën a gën a mat le julli minan nabi ci yonent bi que yonent bi alayhi salaatu salaam masulaam masumaa julli ginnaaw koo xam ne moo gën a woyof la julli waaye gin koo mat le voilà dégg nga du jaagante ne woyof la rek yow ngay parax paraxee di jullee nu ne voilà sa sujjóot yi du mat sa kii yi du mat ah non non moom taxul ñuy wax voilà <laughs> moom lu leer a leer la te loolu nañ ko gis ci buntu bi nga xam ne moo ci tegu buntu bi insha allahu taala. kon nag al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci xadiisu li nga xamante ne nii numéro quatre-vingt-quinze nga xamante ne nii mooy juróom ñeent fukk alu xadiis bi ak juróom an abi qilaabata an abi qilaabata abdillahi ibni zaydin al-Jarmi al-Basri rahmatullahi alayhi annahu qaala jaa'anaa Maalik ibnu al-Huwayrith fii masjidinaa haazaa qaala innii la usallii bikum wa maa uriidu as-salaata usallii kayfa ra'aytu rasuulallaahi sallallaahu alayhi wa sallam yusallii faqultu li abii qilaaba rahimahullaah kayfa kaana yusallii qaala mithla salaati shaykhinaa haazaa wa kaana yajlisu idaa rafaa ra'sahu min as-sujuudi qabla an yanhad kon al imaam Abdul Ghani rahimahullah muy wax mu ne an Abi Qilaaba mu ngi jële ci taalibe sahaaba bi nga xam ne moom la ñuy wax mooy taalibe la joon ci sahaaba yi du doon abu qilaaba moo doon dakkantalam waaye abdillah ibn zayd la tuddoon aljarmi di abdallah di doomi zayd aljarmi albasri ko joowoon waa basra al basra annahu qaala nee na nañu maalik ibn al saxaaba bi nga xam ne moom lañ xamee mu tudd Maalik di doomi al-Huwayrith fii masjidinaa ci suñu jàkk hada ji di jàkkaay Basra ji ah, léegi nag xaala nee inni moom bi mu ñëwee dane moom ma seydina Maalik ibn al-Huwayrith inni man de la usalli bikum wa ma uridu salaa man de dama leen di jullil waaye mooy aw ma yéenee julli di julli farata yoo xam ne dama jóg ngir julli ko déedéet man damay julli complètement usalli damay julli kayfa ana wan leen kayfa ana naka ra'aytu laa gis man nii rasuulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yusalli doon jullee ni ma gisee daal yonent bi alayhi salatu wasalaam doon jullee lool mooma moo tax loolu laa am yéene julli nekkul ne faraka moo taxaw bu may def déedéet damay julli uniquement ngir jàngal leen ngeen xam naka man nii de daa fekk yonent bi alayhi salatu wasalaam doon ko jullee voilà léegi nag bi mu waxee lool ah, bi nga xam ne Seydina Abu euh, Qilaaba rahimahullah bi mu waxee lool kenn ci taalibe fa woon ca ndongo yi ne ko waaw ne ne ko ah moo tax kenn ci ñi solo hadis bi ne fa qultu ma ne mais li abi qilaaba mu wax sayyidina abu qilaaba rahimahullah ne ko mais kayfa kaana yusalli mais yonente bi alei saa salaam nan la doon jullee nan la leen Maalik ibn al-Huwayrith radiyallahu anhu wan ne lanoon lay la yonente bi alayhi salatu wassalam doon jullee qaala mu ne mithla salati shaykhina hada léegi abu xilaaba tontu taalibe boo bële rahimahullah ne ko keem jullit suñu sëriñ bi mooy suñu imam bii di ñu jiite fii nii ci jàkka ji kenn moom ni muy jullee noonee lañu Maalik ibn al-Huwayrith wanoon ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonee la doon jullee léegi nag mu leeral kon loolu mooy lan naka la ndax est-ce daa am lu lu lu précis lu mu bëgg leeral fii mu ne wa kaana nekkoon na moom Maalik ibn al-Huwayrith te bu nee Maalik ibn al-Huwayrith nekkoon na mooy man na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon na parce que da a wan moom ni mu gisee yonent bi alayhi salaatu doon jullee mu ne wa kaana te nekkoon na sallallahu alayhi wa sallam yajlisu doon na bu ma soona yëkkati boppam mooy bu sujootee ba yëkkati boppam ah mina sujooti jóg ci sujoot bi yëkkati boppam ay an yanhad laata muy jóg di dem ci beneen rakka bi da doon toog ba pare lii la fuqaha yi gën a miine ci jalsatul istiraaha mooy toogin boobu nga xam ne toogu na noppalu ko la loolee boobu la gën a siiwee xam nga eh, Maalik ibn al-Huwayrith mi radiyallahu anhu dafa ñëw di ñëwee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la gisoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon jullee moo tax mu wan leen ko moo tax ñoom noonee lañ ko jàppee kon nag ñu jàll ci hadis bi nga xamante ne nii moo ci tegu kon al imam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullahu taala mu ne an Abdillah ibn Malik ibn Buhayna annahu qaala inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa sallaa farraja bayna yadayhi hattaa yabduwa bayaadu ibtayhi kon al imam Abdul Ghani ibnu Abdil Wahid rahimahullah muy wax ci xadisu quatre-vingt-seize juróom-ñeent fukkeelu xadis bi ak mu an Abdillahi mu ngi jële ci ki nga xam ne moo tudd Abdillah ibn Malik di doomi Malik ibn Buhayna di doomi Buhay Malik di doomi Buhay ah non non non non mukk mukk mukk mukk mukk <laughs> te Malik di doomi Buhay na de mukk mooy Abdallah bii nii <laughs> voilà baayam mooy Malik léegi ibn Buhayna mooy yaayam voilà yaayam dafa tudd Buhayna <laughs> voilà alhamdulillah voilà Abdullah Abdullah ibn Malik ibnu Buhayna mooy baayam moo tudd moom Malik waaye yaayam Buhayna la tudd voilà loolee la kon annahu qaala nee na radiyallahu anhu inna nabiyya moom sahaaba la mu ne inna nabiyya dëgg dëgg yonent bi alayhi salatu wassalam kaana nekkoon na ida salla bu mësoon a julli farraja day soril bayna yadayhi diggante ñaari loxoom yi hatta yabduwa ba ni nga xam ne ci lay feeñe bayaadu weexaali ibu say foqataana bi voilà kon kooku xam nga ne julliwul jël ay loxoom daal di leen jegele ba pare wéer ko ci mooy euh, teg ko ci biir bi daal di di sujóot di yow sa loxo yi nga leen comme ni mu tere voilà yow tege noo xamante ne ni nga ko tege sa loxo yi baaxul non seulement yi nga xamante ne noonu la doon tere ne bu kenn jullee noon ba pare nga jël ko teg ko sa biir mooy sa loxo yi euh, di laal sa biir xam nga ne loolu sori naa mooy day day yaatal loxo yi nii bu sujootee loxo bii day nekk nii nekk nii mu nekk entre euh, côté euh, bopp bi noonu laata ngay kii mu dëjal bopp bi seen diggante voilà mooy da bopp bi day avancer mu teg loxo yi. après noonu ba doo yow li ma koy defee yow boo ko yërloo sax ak yërlu ji day gis weexaayu li nga xamante ne nii mooy pokataan yi kon nag mu ngi noonu le al imaamu Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al Maqdisi rahimahullahu taala muy wax ci xadiisu quatre juróom ñeent fukk bi juróom-ñaar mu ne waa Nabi Maslama Saïd ibn Saïd ibn Yazid Saïd ibn Yazid annahu qaala sa'altu Anas ibn Maalik radiyallahu ta'aala anhu akaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yusalli fiinaa alayhi qaala na'am al-imaamu Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah mu ne wa an Abi Maslama jël nañ ci ki nga xam ne dàkkantalam mooy Abu Maslama mu ngi tuddoon nag Sa'id ibn Yazid Sa'id doomi Yazid rahimahullah mu ne annahu qaala neena sa'altu Anas ibn Malik dama laaj saxaaba bi nga xam ne mooy Anas di doomi Malik xaadimu rasulillah la sallallahu alayhi wa sallam moo doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na dama koo laaj ne ko kaana nabi ndax nekkoon na ndax yonent bi alayhi salatu wasalaam dafa nekkoon koo xam ne yusalli doon julli fii na alayhi ci ay ñaari dàllam qaala sayyidina anas tontu ma ne ma naam kay radiyallahu anhu kon al imam abdul ghani ibnu abdil wahid almaqdisiyu rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi nga xam ne moo ci tegu di quatre-vingt-dix-huit muy juróom-ñeent fukk bi ak juróom-ñett mu ne an abi qataadata al ansari radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yusalli wa huwa haamilun umaamata binta zaynab binti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa li abil aas ibn ar-rabii' ibn abdi shams fa idaa sajada wada'ahaa wa idaa qaama hamalahaa kon al imaam Abdul Ghani ibnu abdilwahid almaqdisiyu rahimahullah mu ne an abi qatada mu ngi jële ci sahaaba bi nga xam ne mooy abu qatada yàgg nañ ko féegis alxaaris ibn ribi'i al ansaari ko joowoon ci wal ansaar radiyallahu anhu anna rasulallah kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallama kaana nekkoon na yusalli doon julli wa huwa haamilun umamata ta xaalam moo doon moom dafa yenn woon da doon yëkkati umaamata di si ndaw suñu naan umaama ab xale bu jigéen binti koo xam ne nag mooy eh, eh, eh, xale bu doomu soxnaam kii la woon doomam la woon binti di doo umaamata binta voilà ndax ñaari njàng moo ci man a am mooy wa huwa xaamilun boo nee xaamilun umaamata binta ngay wax zaynaba binti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wala nga ne huwa hamilu umamata binti zaynaba binti rasulillah ñaari njàngin yooyu ñoo ci am kon nag ba moom mu ngi yenu mu ngi yëkkati umaama di umaama xale wu jigéen la woon binti di doomi zaynaba di doomi sayyidatu zaynab binti zaynab boobu di doomi rasulillahi ndawli yàlla sallallahu alayhi wa sallam ta mooy doomu sëtam la ndax doomam di jigéen bi sayyidatu Zaynab moo juróon ndaw si nii léegi wali abil Aas ibn Rabi' mooy doom jooju moom la sayyidatu Zaynab amoo nag boroom këram di sayyida di sayyidina na Aas di doomi ar-Rabi' ar-Rabi' di doomi Abd Shams kon nag fa ida sajada bu ma soon a sujoot nag wadaaha da koy teg day teg xale bu jigéen bi da koy teg wala wa ida qaama bu ma soon a jóg nag taxaw ah, hamalaha mu daal di koy yëkkati kon buy sujoot da koy teg bu jógaatee di taxaw ngir continuer julli ji moom alayhi salatu wassalam yanu daal di koy yëkkati waat lii nag ah, mooy gis nga nii la ko al imaamu Maalik ibn Anas rahimahullah nii nii la ko solowee léegi nag am na nag ci kii euh, boo demee ci Sahih Imam al-Bukhari yi yëpp indi na nii nii mu demee nii am na nag ci version yenn yu Bulugh yu euh, Umdatul Ahkam yi yoo xam ne wali Abil As ibn Rabi' fii dañ koo def beneen xadis def ko numéro quatre-vingt-dix-neuf waaw bu koom fii wali Abil As ak beneen xadis boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci Abul As di doomi Rabi' ibn Abd Shams ne boofu Yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu sujootee da koy teg wa idha qaama bu taxawee nag xamala anha mu daal di koy yëkkati waaye loolu gënu la dëgër non non wali abil as bi insha allahu taala li muy tekki mooy Umaama mi nga xamante ne nii sayyidatu Zaynab moo ko amoon radiyallahu anha ak jëkkëram jë di sayyidina Abnas ibn Rabi' radiyallahu anhuma wa ardaahuma man nag ñu jàll ci xadis bi nga xam ne mooy bi mujj muy xadis quatre-vingt-dix-neuf muy xadis moo tax bi taxaw nii benn kese ci des muy quatre-vingt-dix-neuf muy juróom-ñeent bi ak juróom-ñeent an al imaamu Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah mu ne an anas ibni malik radiyallahu taala anhu an annabiyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala i'tadilu fi sujud wala yabsutu ahadukum diraa'ayhim bisaatal kalb kon mu ne an anas mu ngi jële ci sayyidina anas ibni malik di doomi malik radiyallahu taala anhu an nabi ñu jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal ke ne neena i'tadilu alhamdulillah i'tadilu na ngeen yemmoo na ngeen dal te yemmoo fi sujuuti ji sujuut wala yambu moo wala yabsut te bu mu tàllal ahadukum kenn ci yéen ziraahi ay loxom mooy fa tenq ya commencé te catu baaraam yaa ngi muy sujuut ah jël ak ba ba ci conc bi loolu lépp mu daal koy laal daal koy teg ci suuf noonu voilà di sujjóot teg noonu lépp di laa suuf mu ne loolu bu ko kenn def wala yafsud bu mu lal ahadukum kenn ci yéen ziraa'ihi ñaari loxoom ya fekk mu ngay sujjóot imbisaatal kalbi comme ni nga xamante ne noonee la ko xaj bu toogee noonee lay tàllale ay yoxoom akramanallah kon lii mooy hadis bu mujj ci bunt bi di ñëw ñu gis beneen bunt